a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim. wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin imaamil awwaliina wal aaxiriin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadinil amiin wa ala aalihi wa saxaabatihi taahiriin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin amma ba'du. فيقول الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام كتاب النكاح an abdillahi bni mas'uudin radiya allahu ta'aala anhu annahu qaala qaala lanaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ma'shara shabaab man istataa'a minkumul baa'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj wa man lam yastati' fa alayhi bis-sawm fa innahu lahu wija kon alimam Abdul Ghani ibn Abdil Wahid rahimahullahu taala ginnaaw téeréb juróomeelu téere biñ gisoon muy kitaabul faraid muy téeréb li nga xam ne mooy téeréb miraas yi léegi nag mu ubbi téereen téere boo xam ne téeréb juróom eh, juróom-ñeent voilà mooy déemé euh, téere numéro juróom-ñeent muy li nga xam ne mooy numéro neuf mu ne kitaabu nikah téeréb sëy voilà bi jëm ci wàllu sëy muy indi hadith bi ci njëkk nag muy le mariage hadith bi ci njëkk muy hadith numéro trois cent quatre muy ñetti téeméer ak ñeent mu ne an Abdullah ibn Mas'ud mu koy jële ci Seydina di Abdallah ibni di doomi ku ñuy wax Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala neena qaala lana mu ne qaala lana wax nañu kan moo leen wax mu ne rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee nañu ya ma'shar ash-shabab e yéen mbooloom jeunes yi yéen mbooloom ndaw yi man istata'a képp koo xam ne man na minkum ci yéen albaa mooy man naa sëy mooy ci wàllu li nga xam ne dëkkal jigéen ci wàllu yor ko ci wàllu yaramam waa di ko toppatoo noonu waaye di ko yor ci li muy dundee li nga xamante ne lépp la mariage laaj képp ku ko mën a taxawal fal yatazawwaj kookale na takk na denc soxna fa innahu ndax ak dencam soxna kat loolu kat aghaddu moo gën a mën a sadd lil basari ngir xef ngir bés bisu nit ki moo gën a mën a ndax nit ki mën a sadd arad moo gën a mën a sadd nit ki da koy dimbali ci muy gën a mën a sadd lil basari ak gisam wa ahsanuta mooy li nga xam ne moo gën li nga xam ne moo gën mu gën a ñoŋal mën a gën a mën a takk lil farji li nga xam ne mooy pëyam bu dee jigéen ñu ne sërëm bu dee góor ñu ne tubóoyam loolu day tax mu gën a mën a téye boppam préserver boppam waman lam yastati képp nag koo xamante ne nii nag mënagul a denc moom mënagul a takk fa alayhi nag kooku maa ngi koy dénk moom bi soow mi ci koor kooku na bari lu muy def ba wooru korite kori ko wooru te ramadan ah non loolu moo taxul ñu wax boobu moom farata <laughs> non <laughs> mooy mooy wooru gàttañ lay voilà sunna yi voilà fa alayhi ndax ko ndax fa fa innahu ndax dëgg moom kat koorkat lahu dina ko ñeel wija dina nekk loo xamante ne nii da koy téye da koy téye mooy plaisir bi nga xamante ne nii bànneex bi mu war a am ndax lekk ak yu bari boo ci ne bànneex yi ngay nekk yu mel noonu da koy gën a jegeel waaye boo xiifeeg moom day nekk lay mel ne lu lay ŋalaat loo xamante ne nii day tax mooy li nga xamante ne nii fa plaisir yay jóge ci sa ca sa ca sa pëy loolu da koy wàññi loolu lay wax noonu le kon nag mooy wax ci hadith bi al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'ala muy xadis numéro trois cent cinq muy xadis ñetti téeméer ak juróom mu naan Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu anna nafaran min ashaabin nabi sallallahu alayhi wa sallam anna nafaran min ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam sa'aluu azwaaja nabi sallallahu alayhi wa sallam min amalihi fi sirr fa qaala ba'duhum laa atazawwaju an-nisaa wa qaala ba'duhum laa aakulu al-lahm wa qaala ba'duhum laa anaamu alaa firaash fa hamida allaha wa asnaa alayhi wa qaala sallallahu alayhi wa sallam maa baalu aqwaamin qaaluu kadaa wa kadaa laakinnii usallii wa anaam wa asuumu wa uftir wa atazawwaju nisaa faman ragiba an sunnati falaysa minni kon alimaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne an Anas hadiisu ñaareel bi ci téereb sëy mu ne mariage mu ne mu ngi koy jële ci Seydina Anas mu ne mu ngi jële ci Anas ibni Malik di doomu ku ñuy wax Malik radiyallahu anhu anna nafara ken dafa am benn mbooloo min ashaabi nabi saxaabaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa'alu dañoo ñëw kër yonent bi alayhi salatu wassalam daal di laaj aj azwaaj an-nabi daal di laaj soxna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an amalihi fii man amalihi fi sir ci li muy def ci biir kër gi mooy yenn lay jaamoo yàlla daal ci biir kër gi bu ñekkee ci biir kër gi comme que ñoom ci biti lay xam ci biir ña mu dëkkal muy say soxnaam ñoo ko mën a xam ñu ñëw nag di ko laaj nag laaj leen nan nan la yonent sallallahu alayhi daal di jëf si loo xam ne lu nëbbu la ci ñoom waaye nëbbuwul ci soxnaam yi voilà fi sirri ci li nga xam ne nëbbu na mooy ci secret la ci ñoom ñoom bu ñu ko gis faqaal léegi nag mooy bañ leen tontoo daal voilà moo tax yeneen riwaay yi ñoo ko leeral ba soxna yi radiyallahu anhunna tontu leen ñu mel ni daal mbir mi dañ ko dañ ko dañoo jàpp ne lii daal dafa néew quoi ah moom moo yonent waaye saa saa loolu man na ko waaye ñun nii moom dañoo war a def lépp lool ba looloo tax faqaala mu wax ba'duhum leen ni ca ña doon laaj ni ñu woon di laaj ne kenn ca azwaju nisa man moom c'est fini man moom dootuma dencati benn soxna dootuma takk soxna laa dootuma mariage de wa qaala ba'duhum am keneen ku wax ne laa akulu lahm man moom li may def lekk yàpp ci boppam laa xaraamal sama bopp wa qaala ba'duhum dootuma lekk yàpp ah. wa qaala ba'duhum kenen wax ne laa anaamu kenn ci ñoom wax laa anaamu ala firaas man moom c'est fini laa anaamu dootuma fanaan dootuma nelaw ala firaas ci kaw de fa hamidallah ba yonent bi salaat alayhi wassalaam ñëwee ci kër gi soxnaam yi daal di koy rendre compte wax ko ne ko kat ah, ah ñoom diw kat jaaroon nañ fi laaj nañ lan ngay liggéey lan ngay def ci kër gi ci yoo xam ne ñoom bu ñu ko gis wax nañ leen nag mel na ni dañ ko néewal daal léegi kenn ci am na ci ñoom ñu wax lii ñeen kenn ci wax lii kenn ki wax lii yonent mi alayhi salaam nag ba mu ko yëgee mu daal di xutba nag fa hamidallah mu yëg ca minbar ba fa hamidallah mu daal di sant yàlla wasna alayhi daal di koy bakk daal di koy kañ salaatu wassalaam ma baalu aqwaam moo lan mooy ndayu ay nit lan moo tax ay nit qaalu di wax naan kada wa kada di wax lii wa bii mooy li ñu wax voilà voilà mooy di wax ne kii ne diine du ma def lii kii ne doo ma def lii kii ne di xaraamal yoo xamante ne seen bopp borom bee ko daganal laakin nii waaye man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam usalli wa anaam damay julli te damay nelaw voilà wa asuumu te damay woor wa uftir te damay dog wa atazawwaju nisaa te damay takk ci soxna yi voilà faman raghiba képp koo xam ne nag raghiba an moom dafa dafa xemmeem leneen lu wuteeg sunnat yi sama tëralin sama sunna sama tëralin sama hëdyu sama doxalin ak li nga xam ne mooy sama dundin loolu la ma borom bi teg ma koy dunde képp koo xam ne loolu neexu la leneen a la neex kooku fa laysa minni kooku bokkul ci man kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu indi hadith bi ci tegu di hadith numéro trois cent six ñetti téeméer ak juróom benn mu ne an sad an Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala radda rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ala Usmaan ibn Maz'uun radiyallahu anhu at-tabattul wa law adhina lahu lakhtasaynaa mu ne an Sa'din bii hadis yi mu ngi koy jële ci sahaaba wuñ naan Sa'd ibni abi waqaas yi doomu ko ñuy wax abu waqaas radiyallahu ta'ala anhu nekkoon nijaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala neena radda delloona rasulullahi ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam delloona ala Usmaan ibn Mad'un ci oh, oh, Sayyidina Usmaan ibn Mad'un ak tabattul Usman la tuddoon di doomi Maz'un wa fii beneen Usman la mooy xam na ma te nii ci waa Makka la bokkoon waaye moom wa mooy ci njëkk mooy ci mujjee ci njëkk ci njëkk denc almeeru Baqiya voilà mais alhamdulillah moom daa bëggoon ah dogoog lépp voilà mooy dogoog dootul takkati soxna dootul defati loolu yépp bàyyi vie familiale daal lay bàyyi nee ne day jaamu yàlla voilà noonu lay def léegi nag loole la ko yonent ma saa saam delloo ne ko déedéet voilà déedéet daggoog lépp dogoog lépp ne dew fii mu ne vie familiale boo ko am amul takku soxna amul doxale kenn walaa man daal di jaamu yàlla rek di lëlu comme ni nga xam ne noonu la ko ñenn ñi defe ci seen monastère yaak yoo mu ne nag loolee la yonent bi saa saam delloo Seydina Usmaan ibn Maz'un radiyallahu anhu ak tabattul voilà loolu la ko tere loolu la ko delloo ni ko déedéet loolu amul ci l'islam voilà mooy lan mooy dogoof lépp yow doo lépp ne da ngay jaamu yàlla voilà man dootuma takk ko soxna waa noo yooyu dafa salte comme ni ngay gise prêtre yeeg façon yooyu di ko def voilà <laughs> voilà loolu nag foog ne nag jaamu yàlla la ndekete yow daru dug jaamu yàlla walaw na la sayyidina Sa'd mi nettali mbir mi nag radiyallahu anhu mu ne cëy bu ko wa walaw adina la ah, bu ko digaloon de bu ko ci joxoon permission digal ko ko laxta say naa kononte kon dinañu tàpp suñu awra yi mooy nga xam ne eh, mooy yi nga xamante ne nii am xarum tàpp nan lañ koy def dañuy tàpp li nga xamante ne nii mooy awra bi kii yi ñaari yooyu lañuy ñuy jël tàpp ko ba daanaka moom dootul am plaisir euh, euh, euh, bànneexu sëy dootu ko am voilà loolu mu ne loolu ñun bu doon loolu mayoon na ko doon nañ ko def tax loolu moo am na ci boroom xam-xam yi ñu ko firee noonu ne si parce que mooy lool al ihsa mooy bu dee ci góor loolu góor lay nekk moo tax xar yu góor yi tax lañ koy def loolu nga xamante ne nii eh, eh, mooy dañu koy tàpp ba affaire yi day voilà léegi loolu nga xam ne dootu amati benn soxla ci wàllu ay ay sëyët yooyu mu ne bu doon jox na ko permission konoonte kon ñun dinañ def noonu dina dina metti buñ koy def waaye buñ paree ci metti goom yeex na ñun soo ñu amati benn ah benn li nga xamante ne mooy ab penchant bi di di di di di di xaw a jéng ci li nga xam ne mooy jigéen ñi xam nga loolu comme eunuque yi liñ leen doon def wal iyaazu billah muy façon jaam yooyu nga xam ne gaa yi leen moomoon nan leen leen dañ leen doon tàpp ngir bañ naan waaye da seen jigéen ñi wal iyaadu am ne laxtasay naa la te baat bi loolu la al ixsa fay loolu ne non non li mu ci jublu rek mooy inqitan bële dogoo gi ñuy dogoo mu ne bu ko permettre woon de konoon te kon dinañ def ni moom dogoog lépp loo xamante ne soxna la ak lu jëm ci wàllu séeb yooyu de kon allahu a'lamu bis-sawaab kon nag al imaamu Abdul Ghani ta'ala muy muy wax ci beneen xadis bi nga xamante ne nii moo ci tegu muy xadis numéro trois cent sept mu ne an ummi habiba wa trois cent sept mooy ñetti téeméer ak juróom-ñaar an ummi habibata binti abi sufyan radiyallahu anhuma annaha qalat ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam inkih ukhti ibnata abi sufyan radiyallahu anhuma faqaala sallallahu alayhi wa sallam awa tuhibbiina dhaalika faqultu na'am lastu laka bimukhliya wa ahabbu man shaarakanii fii khayrin ukhtii faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam inna dhaalika laa yahillu lii qaalat radiyallahu anhaa fa inna nuhaddathu annaka turidu an tankiha binta abi salama qaala sallallahu alayhi wa sallam binta ummi salama qultu na'am qaala alayhi salatu wassalam innaha law lam takun rabibati fi hajri ma hallat li innaha labnatu akhi min ar-radaa'a ardatni wa aba salamata suwayba fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna qala urwa rahimahullah wa suwaybatu mawlatun li abi lahab kaana abu lahabin a'taqaha fa arda'at an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam falamma maata abu lahabin uriyahu ba'du ahlihi bi sharri hiba qaala la maada laqiit qaala lahu abu lahab lam alqa ba'dakum xayra gayra anni suqiitu fi haadihi bi'ataaqati thuwayba qaala al-musannif rahimahu llah alxiiba alxaala bi kasril haa'il muhmala kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne hadis numéro trois cent kon six trois cent sept boobu ah ñetti téeméer ak juróom-ñaar mu ne an ummi Habiba mu ngi koy jëlee ci soxna suñu naan ummi yaayi Habiba binti nekkoon doomu ku ñuy wax. Abu Sufyan di doomu Abu Sufyan sangu Quraysh ibn Harb voilà Abu Sufyan ah, Abu Sufyan yi dañoo bari voilà mais kii mooy sangu Quraysh voilà moo yoroon njëggma ca Uhud voilà baayu Seydina Muawiya di goro ci yonent bi alayhi salaam ndax doomam ju jigéen yonent bi alayhi salaam ko doon denc te doomam jooju mooy Ummu Habiba bi di Ramla la tuddoon Ramla to bint abi sufyan radiyallahu anhuma moom habiba nag moo dakkantalam anna moom ci moom lañ jëlee hadith bi annaha qalat neena ya rasulallah neena dama wax ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam inki ukhti ne ko dencal ah, mooy dencal sama sœur ah ki nga xam ne sama rak sama sama rak bu jigéen la denc ko eh, ibnata nekk eh, eh, ibnata abi sufyan di doom bu jigéen abu sufyan comme man ni ma nekk doomu abu sufyan ah léegi fa qaal yonent mi alayhi salaatu salaam nee na mu ne ma awa tuhibbiina awa tuhibbiina zaaliki ne ma ndax bëgg nga loolu da ngaa bëgg loolu ah fa qultu na nee na ma ne ko waaw lastu laka bi mukhliya ndax man wéetu ma nekk koo xamante ne man wéetuma ci yow mooy man du ma du du ma monogame du ma du ma du ma koo xam ne benn <laughs> benn eh, yow benn soxna man kese nga am na mooy am naa ay ay wujjëg yooyu te danga comme que xam naa ne damay am naa ay wujjëg yooyu comme que ah léegi dencal kooku rek dencal sama sœur awa wa ahabbu te ki ma gën a sopp nag min ma ma wa ahabbu man sharakani ki ma gën a sopp ka nga xam ne mooy mooy mooy bokk ak man di associé ak man fii xayrin ci yiiw ah mu yiiw nekk kan yonent waaye saa saa nekk sa boroom kër ka ma gën a yi sopp mu fekk si ma ci lii ñu bokk yiw bi uxti mooy sama sœur boobale léegi nag fa qaal yonent bi fa qaala an-nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nag inna daaliki laa yaxillu lii ne ko nag sauf lii nga ma proposé mooy lii nii nga ma wax ma denc sa sœur takk sa sœur denc ko loolu laa yaxillu lii daganuma daganuma man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaalat yéegi nag sayyidatu ummu habiba radiyallahu anha ne ko fa inna ko ñun kat parce que nag ñu ngi ah, ñuy nettali de dégg nañ ay rumeur daal wax ne in annaka kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam turiidu danga ngaa namm an tankiha nga denc binta abi salama doom ju jigéenu abu salama yow muy abu salama male al-Makhzumi mi génnoon àddina fekkoon na jamono mi génn àddina moo doon boroom këru yaay ummu salama laata yonent bi sallallahu alayhi di ko denc gannaaw gi ñun nag du dë dégg nañ ne da ngaa bëgg dog denc doomu ki nga xam ne mooy abu salama bu jigéen voilà xaal yonentu Yàlla saa saa affaire bi da ko jaaxal <laughs> jëli ko kaw mooy xaarawul woon loolu xaala mu ne leen mu ne ko binta Ummi Salama xam nga dane ko moom dane ko dañ ñuy nettali ñu ngi nettali di wax de da ngaa bëgg a denc doomi Abu Salama yonentu Yàlla saa saa bi muy tonk waxu ko lool de dane ko kan doomu ummi salama mooy doomu sama soxna si ummu salama moom tamit doomam moom moom am nga ndax abu salama ak ummu salama ñoo jur doom jooju voilà <laughs> qultu nee na ma ne ko naam waaw lool la lañ wax xaal yonent bi alayhi salaatu salaam ne innaha law lam takun ne ndaw soosu ngeen di wax doomu ummu abu salama di doomu ummu salama mais moom law lam takun bu nekkuloon rabibati ki nga xam ne mooy dafa ñëw ànd ak mooy doom la mooy doom jiitu lañ koy woowe voilà koo xam ne da ngaa denc benn soxna ah yow fekk moom am na sëy bum jaaroon amoon na doom voilà amoon na doom ju joo xam ne bi muy sëy si moo xam da koo ëndaale wala ëndaale wu ko benn la ku loolu lañ naan rabibati mu ne bu nekkul woon de rabibati koo xam ne sama doom jiitle la fii xajir yi nekk ci sa nga xam ne mooy ci sama kër sama néeg mooy koo xamante ne nii ndayam bi muy sëy si dafa ànd ak moom que mu ànd ak moom ak mu ba ànd ak moom nag benn la maa xalaat lii bu dul woon loolu sax que maa dencoon ndayam moom sama doom jiitle la que sax loolu bu dul loolu sax mais moom daganu ma lu tax mu ne ndax ndaxte gis nga <laughs> innaha labnatu akhi min ar ndax ndaw si ngeen di wax doomu ummu salama mais kooku sama doomu mbokk la sama frère de nàmp la sama mbokk boo xam ne ñoo nàmpandoo mooy kan mu ne mu leeral mu ne arbaat nii daal dina may nàmpal man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa aba salama ak abu salama mi baayam suwayba suwayba benn jigéen buñ naan ba moo ma nàmpal man yonent bi sallallahu alayhi wa sallam baayam ndax ñoom ñaar ñoo bokk ku leen nampal bokk nañ ku leen nàmpal muy kan muy ba benn jigéen la woon léegi nag moom lay leeral mu ne àgg nag après hadis bi buy continuer dina leeral muy kan mooy Suwayba radiyallahu anha ba voilà mooy kan léegi mu ne fala na kon nag yonent bi saa saam ne kon nag léegi yéen yéen ñii sama soxna yeeg ñu mel noonu fala ta'rid na bu leen ma di gaaral alayya ci man banaati kunna seen doom yu jigéen yi wala axawaati kunna du saagante ne seen mbokk yu jigéen yi seen séer yi bu leen ma ci gaaral si dara ndax kenn ci ñoom daganuma la voilà <laughs> voilà kenn ci ñoom daganuma waaw ndax dajale ñaar bu dee fekk yow yaa ngi nekk euh, euh, comme Ummu Habiba denc sa sœur loolu alxuraan dane daa tere ku de ku dajale eh, ñaari sœur voilà wa an tajma'u bayna al-ukhtayni dajale ñaari sœur loolu da tere bu dee lële wa wa axawaatikum min ar-radaa'i it da tere waaye it wa wa wan wan laati fii hujuurikum fii hujuurikum loolu it da tere si jigéen ñi nga xam ne dañoo nekk ci seen xijri yi mooy dañoo seen yaay seen doomu jiitle yi voilà kon yooyu yëpp mu ne kon nag bu leen ma gaarala ci loolu le hein seen bu caagante ne seen doom yu jigéen yi waaye du caagante ne seen sœurs yi qaala léegi nag hadith bi foofu la yem léegi mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam qaala Urwa Seydina Urwa radiyallahu anhu mi nga xam ne bokk na ci nettali hadith bi nag muy leeral benn mbir mu ne wa ba gis na Suwayba bi yonent bale sarsam du wax fii ne moo ko nàmpal moom Abu Salama mu ne kooku boo bëggee xam mooy kan mawlaatun li Abi Lahab kooku Abu Lahab jaamu Abu Lahab la woon Abu Lahab mi ngay dégg ci tabbat yadaa Abi Lahab wa tabba Abu Lahab a ko booboon xam nga Abu Lahab mooy kan Abu Lahab dañ ko tudde Abu Lahab parce que mooy bàyyi ku leer dafa leeroon nañ mel ni boo ko gisee day mel di doon briller voilà comme safara suy briller pas du côté bu bu bu bu négatif bi mais dafa leeroon Abu Lahab dafa taar woon rafet looloo taxoon ñu ko doon woowe Abu Lahab du ne euh, Abu Lahab parce que moom safara non du safara côté ne booy dafa leeroon dafa ne woon ku rafet moo taxoon kon bàyyi Lahab voilà Abu Lahab moomu nag <laughs> ah moom kii jaamam bu jigéen la woon kaana lo kaana abu lahabin antaqaha sayna Urwa di wax mu ne kaana nekkoon na abu lahabin abu lahab menn mi antaqaha moo ko gere fa arba'ati nabiyya mu daal di goreel mu daal di nampal yonent bi alayhi parce que en fait ba sayyid ba ba ba bàyyi yonent bi génne àddina fekk Amina sayyidatu Amina ëmboon na léegi nag magam yépp dañoo soppoon lool waay waay waay kii mu ëmb kii soxna si ëmb de soxnaay suñu frère bi gaañu bi Abdallah aka neexoon mu nekk góor waay bu ko defee moom aw askanam du dox voilà mooy moom dina am descendance dina ay ay ay topp ñoo xam ne ay sëtam la ñuy doon léegi nag bés bi nga xam ne ci la yonent bi saa saam juddu suway ba daa ñëw daal di koy bëggal moo ko wax amul la fekk fam ne mu ne ko sa doo sa soxnaay mbokk bi de sa mbo sa soxnaay rakk ji am na doom ta doom ju góor la am Abu Lahab dafa kontaan ba ne ko libéré naa la yow moom xokma yow yow yow libre la xabaar bu neex nii nan nga ma ko mën indilee nii voilà loolu tanaan <laughs> Abu Lahab antaqaha da goreeloon fa arbaat léegi nag suway ba ndaw soosu ah doon ànd woon nag nampal yoneen annabiya yonent bi alayhi salatu wassalam ca la nampale woon après abu ci la nampale abu abu salama tamit nga xam ne moom it liir la woon léegi nag bi nga xam ne nag ci la faatu Abu Lahab Abu Lahab ci la génn àddina uriyahu ba'du ahli dañ koo wan kenn ci ay ñoñam da koo gis ci gént voilà da koo gént bi sharri ba mu nekk vraiment ci gën jaa ñaaw gën jaa ñaaw te ñàng ci ci ci ab xaal quoi ci ci ci état loolu la gise Abu Lahab ci gént gi fa qaala lahu mbokkam mooma ne ko mais maza laqit ne ko mais Abu Lahab yow lan nga dajeel bi nga bi nga génnee àddina qaala Abu Lahab Abu Lahab Abu Lahab ne ko lam alqa ba'dakum xayra ne ko man de jotew ma tas seen ginnaaw jotew lenn giiw ci lu yées kese laa ne xayra sauf ko am nii man Abu Lahab suqiitu dinañ ma naan dal fii haadihi mooy ci ah, baaraamam boobu de ah ci baaraam bi ataqati ci li nga xamante ne libéré gu ma libéré woon Suwayba voilà libéré gu ma libéré libéré woon Suwayba de eh, man Abu Lahab tax na loolu de mooy li nga xamante ne moo tax ci loolu jëf jooju li ma taxoon moo tax man ci lañ may nandale man Abu Lahab de voilà léegi nag ci eh, eh, grâce wa kii boo bële léegi nag fii la affaire bi yem léegi nag bi nga xamante ne nii nag. affaire bi mooy ci baaraamam quoi voilà mooy euh, <laughs> léegi euh, kii ne euh, al imam mu ne al xiiba muy leeral gis na ne ci hadith bi am na benn baat quand boo xam ne jar naa leeral mu ne al xiiba al bi kasri al xaa il mu ne boo koy liir xiiba mooy dañuy kasra dañuy xafdu mooy dañuy Eh, euh, ka euh, euh, kasri xaa xaabi nga xam al muhmala dañ ko ba mooy defuñ ci po tomb boobu noonu xii ngay wax doo wax xuu doo wax xaa voilà loolu lay wax nii bi kasri mooy alxaala lay tekk mooy état voilà mooy loolu kon nag ñu yem ni ba bii di ñëw insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi